fa yaqulu al-imaam al-haafiz al-alam hujjatu shaykh al-islaam Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabi raabi'a fil baabi raabi'a raabi'a wal ishriin baabu taghliidi uquubati man amara bi ma'ruufin aw nahaa an munkarin wa xaalafa qawluhu fi'lahu kon alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kon incha allahu taala ñu ñëwaat ci téere bu barkel bi di Riyadou Salihine toolu nit ñu sell ñi ja'alana Allahu minhum wa radiya Allahu ta'ala anhum amiin al imaam an-Nawawi di ñëw ci garab gu bees di ñu ci présenter garab gu bees goo xam ne wax nañ la ak bi ñu génn garab gi ñu génn ñoo toqaloo garab gi ñu génn moo doon buntu ci dégle njekk tey tere safaan lu ñaaw bii nag te ñu ngi ko jeexaloon xadiisu sayyidina siddiq an abi bakr radiyallahu anhu bimu ne ya ayyuha nnaas innakum taqra'una hadhihi al aya mu nekkoon xadiis 197 ci téere bi bañ tàmbalee téere bi ak léegi tey nag mu indi bunt bu bees chapitre bu bees ginnaaw chapitre vingt-trois bi di chapitre numéro vingt-quatre muy baabu ar-rabi' baabu ar-rabi' mu ne kon muy chapitre vingt-quatre baabu taxliid garab gi uqubati man amara bi ma'ruf mooy bunt bi wax taruk mbugal gi nga xam ne mooy dal ki nga xam ne day digle njekk aw wala boog nahaa mu daal di tere an munkarin lu ñaaw waaye wa xaalafa qawluhu fi'la waxam gi mu doon wax di digal nit ñi lu baax te di leen tere lu bon moom ay jëfam wuuteeg loolee mooy lu mu leen di digal du ko def waaw lu baax la muy digle mu ngi mu ngi digal nit ñi raggu leen de sangu leen set daa baax set nangam ak ci nangam mais moom du rand mukk mooy lam leen di digal ci lu baax du ko jëfe mukk daanaka boo ko gisee mu jëfe ko sax tarxiis la wala am leneen lu mu ciy seet yeneen considération mais yàlla mi naan da ngeen a war a da a war a nekk ñoo xam ne di sellal seen jëf yi bàyyi ngistal alors que moom ngistal kese la newe waaw ngistal kese la newe di digal nit ñi lu baax du def lu baax la di leen tere lu bon waaye di def lu bon lam leen di tere waaw waaw Allahu akbar te loolu nag lu bari mooy lu bon la da koy <laughs> eh, yéeme na noonu daal la tudde chapitre bi noonu la tudde garab gii noonu la tudde bunt bi taruk mer tarliir mooy sévérité taruk mbugal on ba mbugal may ma nga xam ne moo yell te moom la boroom bi di waajalal man ka nga xam ne amara bi ma'ruf mooy digle njekk aw naha wala boog mu nekk koo xam ne moom day tere hmm, an munkarin safaan lu baaxul wa xaalafa qawluhu fi'lu fi'la ay waxam wute di muy jëf waaw loolu laa la waxoon c'est loolu y a pas irresponsabilité grande que ça waaw regardez ce que je ne regardez pas ce que je fais mais écoutez simplement ce que je vous dis kooku c'est un irresponsable en chef waaw waaw kooku mooy irresponsabilité mooy ñàkk vraiment ñàkk personnalité mooy nit ku mel noonu waaw dee leen dégg li may wax te bu leen xool li may def ndax ay jëfam ñaaw na te wute nag li muy prêcher ak li muy wax tamul rekk lu rafet waaw waxoon nañ la fi nag waxuñu ne nit ku nekk bala ngaa digle lu baax ak tere lu bon day làmboog lépp cent pour cent door koo def déedéet kenn waxu la lool waaye au moins ngay def ay effort waaye ci maa tay kon niñ koy gisee kon loolu la tudde chapitre bunt bi mu ne qaala allahu taala muy indi comme garab yi fi jaar yépp te mooy tool bi yépp nga xam ne mu ngi làmboo mu ngi li ko li ko composé tool bi daal alquran ak sunna la mooy toolu nit ñu baax mi mooy seen ajjana yi waaw yi nit ñu sell ñi riyaadu saalihiin mooy alquraan wa sunna waaw mu ngi jannatul ma'aarif yi waaw alquraan ak sunna moom moom moom moom lañu fees bel kon nag mu tàmbali lool comme ni ko waxe woon ca njaal beenu téere ba ne dina wa usaddirul baab dinaa ubbee buntu yi ci lenn ci ay aayaat karimaat ah, min alquraan yoo xam ne ci alquraan laa koy tibbee mu ne qaala allahu taala mu ne atamuruna mu ne qaala wax na allahu borom bi nga xam ne taala moo kawe te yéegul mu ne atamuruna borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul mu ne ci suuratul baqara aaya 44 euh, fekk yahuudi la doon wax waaw fekk jikko ji nga xam ne moom la limaam tudde buntu bi lu ëpp ci yahuud yi nii lañ mewoon rawoon na seen boroom xam-xam ya mooy rek bi leen boroom bi doon wax di leen joqar bi ey yaa bani israil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun waaw wa aminu bima un bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wala talbisu al-haqqa bil-batili wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'a ar-raki'in ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun mu doon gàllar mi jokkar bi waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam tudd leen sama xéewal yu mag yi ma leen defal te ngeen matal sama kóllëre bi ma jëloon ak yéen bu ngeen ko defee man seen borom dinaa matal li nga xam ne moom laa di képp koo xam ne matal na sama kóllëre mooy di ma jaamu te du ma bokkaale te du jënd sama aaya yi moo tax mu ne wa aminu gëm leen waaw bi ma anzaltu li nga xam ne moom laa wàcce musaddiqan mu nekk lu dëggu lima maakum ñëw di dëggal bokk li nga xam ne moo ànd ak yéen moom ngeen yor muy tawrat alquran bii ma yónni ci sayyidina mu xam alayhi wasallam ñëwul weddi tawrat daa ñëw di ko dëggal waaw waay waay wala takunu awwala kafirin bi ngal la waay bu leen nekk ki nga xam ne ñooy njëkk a weddi alquran wala tashtaru te bu leen di jënd nag di wecceewu bi aayaat yi sama nan sama aaya ya def ci seen tawraat ba mu leer naññ ak yéen yéen chrétiens yi tamit waaye bii rawatina yahuud yi lay wax aaya ya ma ca def yuy wane melo sama yonent bii te bu ñëwee na ngeen ko topp ak pacte ya nga xam ne moom laa jëloon ak yonent yi fi jiitu woon alayhimu salaatu wassalaam ay woy way way way bu leen bu leen bu leen bu leen nekk ah aaya yooyu di ko jënde yi laa njëg goo xam ne gu néew la ndax loo jënde leeru yàlla xam nga ne loolu lu néew la waaw wa iyyaaya ta man dong ragal leen ma di takkook samay eh, digal tey sori samay tere wala talbisul haqq bil baatil te bu leen jël dëgg di ko njaxas di ko peinture li nga xam ne mooy caaxaan waaw bëgg a soppi dëgg jële fi dëgg ba saxal caaxaan boo du ngeen ko defee bu boobaa wa taktumul xaq bu boobaa ngeen nëbb li nga xam ne mooy dëgg wa antum ta'lamun te da ngeen koo def en connaissance de cause xam ngeen ne loolu jaaduwul te xam ngeen dëgg ba ngeen ko xamee ngeen bëgg ko effacer ngir lan doxal seeni caaxaan ak seeni neen mu ne wa aqimu salaa taxawal leen julli wa aatu zakat ngeen joxe zakat warka'u te dee leen ruku' ma'a raki'in ànd ak ñiy ruku' mu ne nag atamuruna na nas aaya bii door a ñëw kon gis nga fi mu jóge mu ne atamuruna an-nas waaye yéen yahuud yi yéen waa ahlul kitab min al-yahudi wan nasara waaye rawatina yahuud yi mais yéen ndax da ngeen di digal nit ñi bil birri ci mbaax di leen digal lu baax waaye waaye def leen lu baax nekk leen ci lu baax dee leen jaamu yàlla dee leen wéetal yàlla dee leen ragal yàlla bàyyi leen lekk alal joo xam ne daganu leen di wax yooyu ba pare di liggéey nit ñi bil birri ci mbaax watan saw na anfusakum ba pare yéen ngeen fàtte seen bopp dak mooy mbaax yi ngeen di prêcher yéen mu ngi mel li amul dara lu mu lu ban rapport amul benn lu leen laale daal mooy yéen daal amu ngeen ci benn cër ci mbaax googale watan saw na ngeen di fàtte ngeen bàyyi waaye tin mooy ngeen bàyyi anfusakum seen bopp waaw wa antum tatluna al kitab xam ne ci laa def mbaax lii baax li baaxul téere ma ko def yéen naa leen lu ngeen xame téere bi ak ngeen ci accès am ngeen xam-xam bi boroom bi na leen ko teg na leen ko seen loxo ngeen jël ci téere bi lu baax di ko digal nit ñi ba pare bàyyi wa tam saw na ngeen bàyyi am fu seen bopp waaye yéen afalaa tànqloonu mooy yéen yéen xalaat du mooy xanaa da ngeen a dof voilà moo yéen ñi axbaaru yahuud xanaa da a dof afalaa tànqloon moo yéen wax du ngeen ñàkk xam-xam bu baax te ñu ko jëfe door koo passé waaw mu ngi nii loolu la mooy manque de personnalité la afala tànkinum ki nga xamante ne nii mooy jëf leen li waaye li may wax te bu leen xool li may jëf borom bi ne ñii afala tànkinum maa yéen xanaa bu ngeen xalaat mu ndax dangeen ngeen a dof waaw kon nag laay bi gis nga ni mu leere ci buntu bi moom lan lañ def ñoom dañuy digal nit ñi lu baax ba pare bàyyi seen bopp mooy lu baax la duñu ko def <laughs> waaw loolu lu garaw la léegi nag suuratul baqara aay 44 mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe ba yé te yéegul ba léegi nee na yaa ayyuhal ladiina aamanuu lima taquluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun suratu safi aya deux ak aya trois suñu boroom mu imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala bi nga xamante ni moom de moo kawe te yéegut ba ya ayyuhal ladina amanu ngir wane gravité wu affaire bii moom lañ ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal mu ne yaa ayyuhal ladina amanu borom bi nga xam ne moo kawe te yéegu de nee na yéen ñi gëm yàlla te dëggal lima taquluuna moo ana moo tax ngeen di wax maa la tafalun loo xam ne bu jëf jotee du ngeen ko jëf ah c'est kabura rëy na lool maqtan am sànj mooy njombaxtaluk mer bu leen seen borom mi ngeen mi leen di gis ngeen di def loolu dencal indallahi fa yàlla boo xam ne moom bu mu leen waajal la bu ngeen génnul ci ci jikko ju ñaaw ji waaw kabura rëy na maqtan am sànjum yàlla boo xam ne moom la leen seen jëf gii di jural te lan moo ko war a an taqulu ndax da ngeen di wax maa la na loo xam ne bu jëf jotee du ngeen ko jëf di wax lu ngeen du def rek waaw non faut être sincère dans la vie yow xawan ci xawana yi nga bokk xaa im dëgg waaw non nit dafa war a wóor bu ñu la dénkee alalu nit ñi nangam ki nangam war a kii aw ñu dénk la potu potu meew nga ne ko tëll sa waay xam nga ne yow yow xam nga ne yaa yées waaw kabura maqtan loolu borom bi da lay jéppi da lay mere waaw kabura rëy na maqtan am sànjum yàlla moo xam ne moom la la dencal te dara waralu ko fa yàlla nag saaw muy mbugal mu mu waajal an taqulu li ko waral mooy ngeen nekk di wax maa la tafalun loo xam ne du ngeen ko jëf suuratu saff aaya deux ak trois Allahu akbar kon nag mu ngi noonu de mere gu mag mbañum yàlla ngeen di am borom bi sànjum yàlla ki koo xam ne nii la dëkke lool la def jikko loolu la def jikko al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa qaala taala ixbaaran an Shuayb mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala de mu ngi wax ba léegi ixbaaran di nekk koo xam ne day xabaar an Shuayb ci yonent bi yàlla boo bële di Shuayb abu Madyana ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam waaw lan la borom bi wax mu ne wama uri wama uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an muy Seydina Shuayb suratu Hud waaw aaya quatre vingt suñu borom bi ñu nettali moom ay mbiram ginnaaw bi mu waxee yahuud tere leen ne leen yéen nan ngeen di diglee ñi nan ngeen di diglee ñi lu baax ba pare fàtte bàyyi seen bopp ba pare wax yéen ñi gëm yàlla nan ngeen di waxe loo xamante ne nii ah maa laa tafalu loo xam ne du ngeen ko def jihaad jihaad jihaad jihaad ji ñëw ngeen di ngeen di am lu ngeen di lu ngeen di reculer que euh, hésiter te yéen a wax naan nañ gaaw ah loolu warul lépp loo xam ne moom ngeen doon wax naan bu lii amee lii lii bu ñëwee lu tax doo ko def ah waaw si je deviens président de la république. ah sëñ daam siise <laughs> sa gaa yi loo wax ñoom war nañoo dégg aay yi ko ah <laughs> ah si je deviens président de la république ah je transformerai vos rêves en réalité gaa yi bëgg wala dëng dëng dëng dëng dëng dëng ah. ana ñi amul liggéey gaa yi lëkkati yéen ñëpp lay jox liggéey gaa yi yuuxu alors que sawaay bu nekkee président dara <laughs> waaw moom sax daanaka moo moo tax ñun vraiment dañuy font quoi léegi kooku lu mu yées yées nag am na ko gën a yées gis nga yi ñuy wax nii yëpp gis nga ñi borom bi wax waa axbaaru yahud yi ñooñu ñoo gën a graaw ci ñëpp mooy ki nga xam ne yàlla daa jox lumière xam-xam xam-xamu diine bi gën a tedd ashraful ulumi nga ciy jaare mel nii yor jikko ju mel nii kooku moom moo yiis di wax loo xam ne du ko def parce que moom avec xormaay diine lay lay màbb day tax nit ñi dootuñ amati benn gëdd dootuñ joxati benn gëdd l'islam dootuñ joxati gëdd xam-xam dootuñ joxati gëdd dara ni yoonu ni ñu sell ñi dañuy mujj soofantal ko ne ah gars yi ñoom ñëpp a non gars yi ça si attention de ki ciy wax ki ci daq wax ay aay sax moom day gën a attention parce que ñoom ñëpp a boo leen déggee seen laaye yi ñuy wax ba nga dugg ci wala ñu def loola mbir <laughs> baax na ku weddi laajal diw <laughs> da nag gaa yooyu manuñ ne li ñuy wax yëpp du dëgg daa am ay fait réel yoo xam ne lu bari yu mel noonu <laughs> am na suñu benn suñu benn oustaz alhamdulillah dañu ne Euh, euh, lycée non collège collège <laughs> point E <laughs> mu ne moom la Arabie saoudite doon jàng quoi euh, kii université Médina <laughs> ala saa ci ne am ko lu salaatu wa salaam mu ne mu ñuy nettali ne bi mu ne étudiant quoi foofu dafa am ku ñu xam waxuñu turam nag quoi waaw. koo xam dafa ñëw xaw ma aj gi la waxoon comme que ñoom dañ leen bon étudiants yi ne foofu léeg-léeg dañ leen doon euh, bon euh, bon xaw ma ba léegi commission bi dañ koy def impliqué leen ci yenn yi quoi comme que ñu ngi foofu dëkk foofu ñu Makka la dëkk wala Arabie wala Médina wala yeneen kii di fa jàng wala Jidda bu aj gi ñëwee ñu kii leen boole leen ñuy jàppale ujaaj yi moom daal en tout cas daal am na daal ku fa da ku fa jot ku mu fa ci gaa yi waxul turam nag <laughs> xam naa boobu mooy ci commission bi wala daal ku ñu xam la moom te dax nee nañu kooku da doon day day day waaraate ci rajo bi <laughs> nee na mu ñu dem nee na mu mu leb ko fa xaalis mu lebal ko mais waa ji boobu ba léegi ba ni muy waxi ñun fayu ta mu naan ta fàttewu ko de moo ko gën a kii ba pare mu naan man benn bés ma toog rajo bi daa tax dégg muy wax xaw ma rajo la ko gis wala télé mu naan képp ku lekk alalu alalu dërëmu nit boo faatoo tal kii woo ko doo talli nee ma ne nii xanaa kay kii du sa kii kii kii kii nan la mën a wax loolu moom moom ma yaral ma léegi nii sama alal te boo ko tey xam na ko fàttewu ko xaw ma na ne dag koy fàttali mais sa waay di ko di ko sànni quoi <laughs> te te am na lu mu ko fay nee man xam naa ne am na ko <laughs> lu ne léegi xoolal rek ma dégg ko ci rajo bi xaw ma télé bi mu naan ku lekk dërëmu nit boo faatoo doo talli ma ne mais man daal <laughs> waaw côté lu mel noonu nag baaxul voilà loolu ñoo ñoo gën a garaaw bu dee ne ci diine ngay ngay wax ndax lool da ngay xormaay diine ngay màbb voilà léegi nag yonent bi ay sa sa suñu borom imaam ne wa qaala ta'ala ixbaaran an Shu'ayb borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de mu ngi nettali mbiru Seydina Shu'ayb alayhi salaam ngir wan ne bokkul ak ñi mu tudd xaajul waa banu Israël ñee nga xam ne ñoom dañuy diggal nit ñi lu baax di tere nit ñi lu bon ba pare di def lu bon la du ñu def lu baax la waaw mu ne kanta sayna Shuayb ñii ñooy modèles yi roy leen ci ñii mais bu leen roy ci aaya atamuruna an-naasa bil bir ñooñu bu leen roy ci ñooñu lan la sayna Shuayb Abu Madyan alayhi salaatu wassalaam wax bi nga xam ne ki lay woo ay ñoñam waaw di leen woo di leen jëme ci wéetal yàlla suñu boroom ne wa ila madyana axaahum shu'ayba te suuratu Hud ndax aaya ñooy jiitu yi mu ne wa ila madyana ci dëkk bañ naan madyan axaahum seen mbokk ma Shuayba di sayyidina Shuayb moom laa ko yónni woon mooy comme si taqdir bi qad arsaltu ilayhim Shuayba nabiyya alayhi salaam qaala ba mu ñëwee mu ne leen yaa qawmi abudullah yéen samay ñoñ wéetal leen yàlla jaamu leen yàlla moom dong ta bu leen ko bokkaale maa lakum min ilahin ghayru xamalul ma leen te amul amu ngeen mukk min ilahin keneen yàlla bu ngeen war a jaamu ghayru ku wuteeg moom amu ngeen keneen ku ngeen war a wéetal amul keneen ku leen war digal ay digal yoo xam ne moom moo jëm ci njaabook yooyu ngeen koy topp ku dul moom waaw wala tanqusul mikyala wal mizan te leen di xomp di wàññi al mikyala yi nga xam ne kaylu la waaw comme ay yi nga xam ne en volume la comme yi ñuy génn muurum ko c'est en volume c'est pas en kilo waaw wala tanqusul mikyala yooyu nga xam ne commerçant yi moom lañu utiliser wal mizan ak poids yi mooy yi mooy ñuy peser yoo xam ne moo xam nga am na yoo xam ne ay litres la bu ma ñëwee di jënd diwlin ne Adja Dior ci marché bi doo ma jaay ma walaatu diwlin mu may jaay walaatu diwlin xam nga walaatu diwlin du ñëw di ko peser du teg ay balance di peser ñaata la mooy par litre la koy def waaw man de litre ru diwlin laa soxla tàndarma ji ak nangam ak nangam yooyu yoo daal yoo xam ne dañ koy dañ koy natt waaw ay par pot ñu naa la jox jox ma ci bisaab ci basaab bi basaab bu xonq bi wala bu weex bi fukki pot wala juróomi pot waaw. loolu mooy dañ lay tànqal ay ay pot potu potu euh, jeeg bu jar yooyu moo xam bu man bi wala bu yonamaay bi waaw loolu mooy alkay waaw léegi wal mizan waaye mizan mooy balance yi nga xam ne nag moom par poids la ah yaati kilo nga soxla ci suukar si ah man de juróomi kilo laa bëgg nga peeseel ma ci suukar si waaw kay mu ne yooyu yëpp bu ngeen ciy jaay di def nii yéen comme que moom da ko borom bi da koo yónni ci peuple boo xam ne c'est des des grands ay jaaykat yu mag lañ woon am yaxantoo fa doonum moo fa doonum siiw mu ne leen nag wala tabxasu naas asyaahum de wala tanqusul wala tanqusul mikyaal wal miisaan waaw te bu leen wàññi kon kay lii ngeen def bu ngeen di nattal nit wala ngeen koy peser mooy waylun lil mutaffifin alladhina idha taalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaaluhum aw di tere ah inni araakum bi gis naa ne yéen a ngi ci xéewal borom bi xéewal na leen ay waay ma gis leen borom bi samp leen ci ci yi mu leen defal xéewal yu rëy yi nga xamante ne ni moom la dotti seen kaw waay waay bu leen ko soppeek mooy yàlla inni araakum bi xayr waaw ah borom bi defal na leen baddil na leen de baddil na leen te defaral na leen ay xéewal waaw inni araakum bi xayr waaw ndax liñ nekke lañu am mais borom bi la waaw seenug seenug dund yaatu na seenu wërsëg yaatu na jur yi baax na seen affaire yi baax na seen commerce dox na loolu nag bu leen ko weccoo mooy yàlla ndax bu loolu amee bés bu ngeen ko weccee woo mooy yàlla wa inni axaafu aleykum te li may ragal ci yéen di ko téet ci yéen bu boobaa mooy adaba yawmin muhit bés boo xamante ne mbugalam bu ñëwee day peet ñépp koo xam ne borom bi dogal na rek keroog dina dal sa kaw yaa wa yaa qawmi yéen samay ñoon awful mikyala wal mizan matal leen yi ma leen waxoon sànq wala xam ne wala tànkusu mooy lu nekk rek laay biir na leen bu leen wàññi matal leen yi ngeen di natt balance ya ak ma wal mizan ak mandaxaya balance ya bil qist ci justice na la jóg wala tabxasu naas ashya'ahum te bu leen xomp di wàññi leen waaw seen seen seen seen kilo yi wala seen seen yooyu ngeen di xeet bu leen ko def de waaw wala ta'saw fil ardi mufsidin waaw te nag bu leen wër ci kaw suuf hein di def yàq wu jéggi dayo waaw ndax loolu mooy xiyaana la mooy ak waraate la nit wóolu la ñëw di jënd ci yow amoo dara looy def nga am yenn grand yoo sàcc ci moom waaw loolu mooy yaa ngi ci kaw suuf di fi def yàq bu jéggi dayo waaw ndax kat baqiyatullahi xayrun lakum wallahi baqiyatullah xayrun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bi hafiz waaw mooy li nga xamante ne nii li nga xam ne mooy bu ngeen ko defee borom bi li muy desal bu ngeen jaayee normalement bénéfice ma ngeen di am ginnaaw ba ngeen defee ku nekk ngeen jox ko xaqam lépp tegu balance yi jaar ci yoon bénéfice ba nga koy am mooy des loolu borom bi desal leen defal leen ko muy xéewal muy barke xayrun moo ëpp baraka lakum ñeel leen in kuntum mu'minin dem nekk ngeen way ngëm yàlla wa ma ana alaykum bi hafiz waaw man nag nekkuma koo xam ne nag maay seen algardien yorub gourne tiim seen bopp yi da ngeen ko def maa ma toj seen bopp déedéet ah digal daal sama borom daal baax ma jottali leen jottali naa leen léegi nag man joxuma force ma leen di forcer te tamit du man maa leen di fuglu fu nekk déedéet di leen surveiller non loolu moom borom bi tegu ko ci man waaw waaw waaw mu ngi noonu mu ne nag ci la door a waxee nii gaa yi ne ko eh xaalu ñu ne ko eh yaa sooy bu eh sooy bu wolof yi ñoom ñoo naan sooy bu <laughs> eh, sooy bu la sooy ah sooy xaalu ñu ne ko yaa sooy bu eh. mooy gis nga ni ñàkkeeg yar waxuñu sax dara amul dara luy wane sang la ndax gëmuñu ah asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al-halim ar-rashid waaye yaa Shuayb yaa Shuayb daal moo neex waaye yow salaatuka waaye Shuayb yow Shuayb mbaadu daal yow daal sa julli yi ñu la gis ngay julli ah buñ la gisee nga naan lii ngay def naan julli la tudd ah daa bari woon lu mu doon julli comme ñépp ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo jëm ci seen borom te ñii ñooy sang ñooñ nekk rek di jaamu seen borom waaye sax nga sa jaamu yàlla ju bari jii sa julli yi sa moo tax ah ta'muruka daal moo la digal daal ne la ay wa moo la poussé ci an natruka nga ñëw di ñu bàyyiloo maa ya'murukum loolu digal an an an an natruka ko ñun ñu bàyyi sa julli yi daal ñoo la poussé ci lool que la julliloo moo la poussé ci lool ndax gëmuñu yàlla maa ya'budu li nga xam ne moom la ñuy moom la doon jaamu aba una suñu bàyyi ah innaka ah wa an ba pare nga teg ci an nafala boo la digal wala daal ñun daal bu ñu def ah <laughs> <laughs> fii amwaalinaa ci suñu alal yi ma nasha'u ñu so lu ñu neex <laughs> ay waay yow daal li ñuy doxe suñu koom-koom ñu def ko ba am collègue nga nañu ñun nii koom-koom bi principe de toute façon premièrement ni ngeen koy defee ni ngeen koy defe kiiwul du noonu ni ngeen di defe commerce baaxul te bu ñu amee alal nga ne ñu war nga koo dugale nii wala lii daa xaraam ak lool ay way yow daal sa njàngum alxuraan meek non sa njàngum te li lay sa borom eh, wàcce ba nga nekk ci di julli di ko jullee di ko taxaw loolu daal moo la <laughs> waaye xamuñu Pascal inna salata kay tanha anil fahsha'i wal munkar mais yow saay bu doo bëgg la ilaha illa allah loolu nga bëgg loolu nag man da ne innaka dëgg-dëgg yow Shuaybu daal la antal halimur rashid <laughs> mooy yow daal yaa gis sa bopp daal yow daal yaa ki leet yaa ki gindee ko di gindi nit ñi ndeysaan mooy genre ironie la quoi <laughs> mooy comme la borom bi ne woon eh, eh, Abu Jahl zuq innaka antal azizul innaka antal azizul karim safara dañ koy dugal ci safara si ba pare naan ko zuq musa mosal ak képp koo xam ne ni moom nga mel mosal bugal ni innaka dëgg-dëgg yow mosal mosal innaka yow antal aziz yaay ki tedd al yaay yaay ki ki ki ki ki not al karim yaay ki no ki ki waaw <laughs> waaw. yii dañ ko doon dañ ko doon ironiser di ko saboter quoi waaw. anka yaay sooy bu daa yaay seen sooy bu waay noonu wolof yi yow naa noonu lañ koy wax seen sooy bu daal ñu ne ko sooy bu daal yow daal da na kantal Halimur Rashid waaw léegi nag mu ne leen ci la leen waxe na leen xaala mu ne yaa qawmi yéen samay ñoñ ara'aytu mais seet leen rek imagine leen in kuntu ala bayyinatin min rabbi bu ma newee te lool mooy li am mais dama leen di woo ci xalaat bu ma nee ci lu leer lu tukkee ci sama borom wa razaqani minhu rizqan hasana mu wërsëgal ma moom sama borom bu tukkee ci moom wërsëg gu dagan te rafet te baax wuteeg seen yu xaraam yi ngeen di dundee kat lekk alal nit ñi waaw est-ce que mooy lan mooy affaire bi mooy est-ce que damay suul jëf jooju ma borom bi defal duma ko sant comme yéen ni mu leen defalee ngeen dañ koo sant bal di tooñ alal nit ñi di leen di leen di lekk di xomp dara ci seen seen li ñu seen déedéet wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anha anhaakum an te man nag bëgguma loolu mooy shahid bi fii la imam indi bëgguma nag di di uxaalifakum mooy may weesaloo yéen waaw may wute génn ila ma anhaakum an mooy ma tere leen mbir ne leen ah lii nii baaxul bu leen jaayee ci nii dee leen respecté yi yéen ngeen koy bàyyi ba ngeen koy bàyyi mel ni ngeen di jóge ci jëf jooju di ñëw man may weesaloog yéen di jëm te jëf jëngeen ma leen tere ngir man ma koy def mu ne wama uridu man nam mu ma mukk te nekkul li nga xam ne moom laay def an uxaalifakum may wuteeg yéen jëm ilaa ma anhaakum an ma teg leen mbir ngeen gi seen may ci ni ngeen na man na cay def di ko def in uridu illa islaha ma stata'tu lii rek la ci imaam indi wa ma uridu an uxaalifakum ilaa ma anhaakum an mu ne nag boo gisee lii lépp ma leen di wax ngeen may meree ko in uridu man de nammuma te bëgguma muy riir illa al islah lu dul yëwanal mastataat sama kem kàttan wa ma tawfiqi te sama tawfiqal li may sama dëppaale sama njub illa billah yaakaaruma ko ci yéen yaakaaruma ko ci kenn lu dul ci yàlla alayhi tawakkaltu ci moom dong laay wàkkirlu wa ilayhi unib te ci moom laay dellu mooy sama dellu delluwaay kon lan moo ci kii mooy wa ma uridu an uxaalifakum sayyidina Shu'ayb alayhi salaam da leen wax li mu leen ne man wërsëg gi ma am bu leen yaakaar ne wërsëg gi ma ma koo jële comme li ma leen di tere ah waaw li ma leen di tere ci lekk alal ju daganu ak lekk àqu nit man ñëwuma ngeen koy bàyyi may dem di ko def ngir am dara ngir gagner marché bi loolu du marché sax du dara kon mbir maa ngi noonu fii la laaye yem loolu la ci al imam indi bii di ñëw insha allah ñu ñëw ci xadis benn xadis kese la indi ci bunt bi waaw benn xadis kese